xaafidu ala salawaati wa salaati alwusta wa quumu lillahi qaanitiin kon ñu ñëw ci laaya bi tàmbali woon nañu ko ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alxamdu walminna ci laayaab ñaar bi ak fanweer ak juróom-ñett te suñu boroom tabaaraka wa taala naan xaafidu naan dee leen wattu ala salawaati ci li nga xamante ne mooy juróomi julli yi julli yi nga xam ne moom la suñu boroom daldi faratal keroog la isra ci guddi rañaan ga wassalaati léegi gisoon nañ loolu waxoon ci gàtt gàttal rek importance julli ak ni nga xamante ne nii noonee la ko jaam bi war a jàppe te xam ne mooy amul genn leer bu boroom bi tabaaraka wa la di wàcc ci jaam yi bu gën rëy bi nga xamante ne moom lay wàcc ci julli te sax julli bu baaxee ci la yeneen yépp di baax voilà moom la doon moo tax Seydina Omar doon wax naan man dayyaaha moo julli moom képp koo gis mu doyadal julli fali siwa fali siwa gis nga li ko gën a ndax jullee gën a màgg ci lépp moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne as-salaatu diin mu ne gis nga julli jii muy juróomi julli yii ñooy keno ñooy poto ñooy pilier yi nga xam ne ñoo téye bu doon kërug l'islam kërug sóobinu li euh, doxalinu l'islam tëralin sóobuwaayu l'islam li nga xam ne mode de vie wu l'islam kërug l'islam li yoon mën koo gam-gam leekum néeg ab téeg la téye ba muy tuwaaba mooy keno yooyu muy julli mu ne kooku koo xam ne dëgëral na keno ya di ko gën a dëgëral kooku moom dëgëral na li nga xam ne mooy diine néegu l'islam waaye képp ku ko màbb te mooy ku ko doyadal kooku moom mooy l'islam la dóor mu daanu voilà léegi nag léegi ngay gis ñoo xam ne ci suñu doomu jamono mu nekk lu yéeme ñoo xam ne defuñoo dara julli di revendiquer sax ñoom julli wuñ te ñoo gën gaa yi julli léegi gaa yi bëgg leen a gëmal loolu quoi teg lépp rek ci baatin la tegoog loolu kay déedéet la Seydil Haaji Malik doon wax rek radiyallahu anhu naan <laughs> moom daal na nekk baatin boo xam ne mooy yow nuun ba ah ngay dindi rek def ab ab laam voilà muy baatil ab neen la loolu daal mooy li nga xamante ne nii loolu mooy dëgg léegi nag <coughs> gisoon nañ kon ci lu gàtt ci loolu boo tax Seydina Omar ne woon ku ko gi ku ko sànk moom doyadil ko lu gën a suufe loolu ngay doyadal moo tax yeneen yépp seetal rek képp ko mel nii bul am ci moom confiance kuy doyadul julli seetal ñun li ëpp ci ñun bañ ko doyadalee moo tax du ñu joxante rendez-vous yu ñu respecté du ñu respecté kenn lu dul suñu intérêt xanaa suñu mën mu jëmel ni yéeféer yi nga xam ne yéeféer yi bu ñuy respecté say say accord yu ñu am ci yow wala seeni rendez-vous daa fekk seen intérêt ne ci bu ci seen intéret jógee duñ la faale laa yàqu buuna fii mu'minin illa wala zimma du ñu toppatoo te du ñu bàyyi xel du ñu sax nekk <clears throat> di di di toppatoo hein di saytu ci way ngëm yàlla benn accord walla benn xarma yàlla bu doxoon ak ñoom wala accord wala ab lu leen doon lii non bu seen intérêt dé jógee foofu laaj ko Iran ak gars yi nga xam ne dëkku yéeféer yi nga xam ne ñoom lay kii ci wàllu nucléaire bi li nga xam ne noonu lañ koy njuuyee ndax lan seen intérêt newatul ci loolu le kon nag affaire baa gi noo nale kon loolu lu am am solo la moo tax ku ko fi doya dal moom bul xaar ci moom mu doya mu daal di euh, matal dara kon nag xaafizu daal di leen <coughs> wattu ala salawaat yi ci nga xam ne ñooy julli yi di julli juróom yi de wa salaatil wusta rawatina as-salaatul wusta julli ji nga xam ne mooy ji dugg doomu ji waqumu te na ngeen taxaw ne temm nag lillaahi ñeel seen boroom tabaaraka wa taala qaanitiina di ko jullil di ko xunóotal di ko torox di ko jaamu comme ni nga xamante ni noonu yeen leen ko ci julli yi mooy bu ngeen taxawee di julli na ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen di torox seen boroom xushon yeeg daliyaat ni nga xam ne noonee la bëgg ñu koy defee loolu lépp na ngeen ko matal tey torox ngir seen boroom tabaaraka léegi nag <clears throat> laaya bii bala ñuy continuer léegi laaya bii nii wasalaatil wusta ñun ne kon daal di leen wattu julli yépp ala salawaati wasalaatil wusta ak julli ci wusta ji muy julli ji dugg doomu ji loolu nag boroom xam-xam yi dañoo wute waa du julli ji dugg doomu jooju mooy man julli ah te loolu am na liñ la ci waxoo jotoon a wax ci jotaay bii génn loolu mooy li gën a dëgër mooy lan mooy tàkkusaan comme ni nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu moo tax mu doon wax naan man tarakal salaatal asr ku bàyyi benn julli tàkkusaan rek kooku moom kooku mu ngi mel ni dañoo décimer woon faatoon ay waa kër yépp ak alalam beneen bi daa mel ni moom moom faqat habita amalu ay mbiram yépp lépp lu mës a jëf lu baax mais c'est exclu yàqu na mu ngi mel ni lu jëloon lépp yow nga yoroon say bagage ak yépp ñu jël ko dugal ko ci taal fuur boo xam ne waaye yow 600 degré lay lay tàkk ñu dugal ko ci mu taal lépp yaa koo yem léegi nag <clears throat> léegi nag wax ji salaatul wusta boroom xam-xam yi mais moom bokk na ci <clears throat> budul budul euh, masala bi nga xam ne moo gën a ëppi wax bokk na ci ci gën ëpp wax ndax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wute nañ ci salaatul wusta muy julli ji dugg joomu ji mooy ban ci ñaar fukki wax vingt wax ku nekk ni man bii mooy salaatul wusta voilà léegi nag <clears throat> waaye bi gën a dëgër wax nañ la ko te loolu dinañ la wax lu tax mooy mooy salaatul asr la voilà mooy jullit saan <clears throat> te loolu amoon na amoon na am njàngin ci alquran boo xam ne après dañ ko dindi waaw hafizu ala salawati was salatil wusta salaatul asr loolu amoon na voilà <laughs> waaye après dañoo dindi loolu le léegi nag loolu mooy li nga xam ne mooy li gën dëgër taw léegi nag ñu ñëw nag ci wax yi ñaar fukki wax yi nañ jël benn par benn njëkk bi am ñu ne non salaatul wusta mooy jullit fajar voilà jullit fajar la waaye loolu comme ni nga xamante ne jëlee nañ ko ci imaamu Maalik ak imaamu Shaafi'i yu rahmatullahi alayhi beneen wax bi ñoom ñu ne noo salaatu wusta mooy tisbaar julli tisbaar non loolu la loolu jëlee nañ ko ci ku mel ni ñoom Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu ndongo la woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ta riwaaya la bu ñuy jëlee ci imaam Abu Hanifa waaye bi junul dëgër imaam Abu Hanifa moom waxam dinañ ñëw ci kanam mooy li nga xam ne mooy li gën a lool mooy mazhabu xanafiya yi rahmatullahi alayhim mooy bi ci mooy mooy liñ lay wax après dinañ la ko wax bu ñu ci agsee léegi nag ñetteel bi <coughs> ñoom ñu ne non non non salaatul wusta mooy salaatul asri de mooy julli li mo non waaw mooy julli tàkkusaan bon mooy jaasul te loolu moom la ah amirul mu'minin wa rabi'u khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin saydina ali ibn abi taalib radiyallahu ta'ala anhu wa arda loolu la wax te loolu moo gën a dëgër te lool xadiis yi koy wane daa bari saxiixay ni yonent bi alayhi salaam keroog xandax dane gaay yéefér yi shaghaluuna anis salaati an salaatil wusta salaatil asr ne yéefar yi mooy dañ ñëwee ñoom Abu Sufyaan waa waa Quraysh waa Banu ki euh, Ghatafaan ak gaa yi coalition yi yahuudi yu Xaybar yi mobilise woon ak waa Banu yi dañu ne woon ci ginnaaw gaa yi am jamono yoo xam ne dañoo jàmmarloo di flèchante flèche yu metti ba yonent bi alayhi salaatu salaam ñu sax julli ba timis dugg Seydina Omar ñëw comme ni Seydina Anas wax ne jaa Omar Seydina Omar daa jóge ci front bi quoi ñëw ñëw ñëw côté yonent bi alayhi salaatu salaam moom it fi mu ñoon ci front bi di di di ŋaññi yéefaru Quraysh yi naan yonent bi alayhi salaatu salaam wallaahi gis nga gaay yi. ñii yàlla leen yàlla rëbb rek ñoom tax nañ ba julliwuma tàkkusaan yonent bi alayhi salaatu salaam ne ñun tamit julleeguñ ko wallahi ma sallaytuha man itam julleegu ma ko après ci lañ kii ñu kii dem julli ci wet gi quoi yonent bi alayhi salaatu salaam nag loolu da koo merloo woon moo tax mu ne mu ne woon shaghaluna gaa yi di préoccupé nañ ñu mooy def nañ ñu daal di eh, topp nekk di yëngu ci leneen mooy di jàmmarloog ñoom ba julli tàkkusaan di salaatul wusta bi nga xam ne mooy bu dëgg doomu bi yàllay wax tax loolu mu raw ñu quoi léegi nag ci la doon wax naan mala allahu yal na borom bi tabaaraka wa taala daal di feesal qubuurahum seen su quluubahum seen xol wa qubuurahum ñoom yéefaru Quraysh yi naaraa ci safara loo mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër moo tax Zirr ibn Hubaysh radiyallahu taala anhu wa rahima taalibe la woon ci saxaaba yi radiyallahu anhum nee na dañoo wax Abida as daal di koy wax ne ko mais doo ñu laajal amiirul mooy Seydina Ali radiyallahu anhu bi mu ne xalifa ne ko mais dooñu ko laajal li nga xamante ne nii mooy salaatul wusta ban la mu ne xaaral ah kon kay xaaral ma dem mu laaj ko ñu yone Seydina Ali radiyallahu anhu ne ko ne ko ah ñun de dañoo jàppoon ne julli fajar la moom lañ ko jàppoon ba ba ba keroog. keroog fi nga xamante ne nii mooy yawmul ahzab bésu ahzab mooy xare boo bële di coalition yi mooy xandak léegi mu ne man noonu lañ masoon a jàpp ñu bari ci saxaaba yi que ne salaatul wusta bi alxuraan wax la ba ni nga xamante ne nii ci la ñuy dégg keroog yawmul ahzab yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax li ñu waxoon sànq shaghaluna an salaatil wusta salaatil asr nee na nag ci saase kon ñun ñun ñu xam ne ah kon ñun ñu ko déggoon ci moom ah ne ah kon nag ñun ñoo juumoon foogoon ne asr fajar la dëgg te fajaran ah, asr la te lii mooy li gën a dëgër lii mooy nag waxu xanafiya yi rahmatullah alayhim lool mooy li nga xamante ne nii mooy waxu xanafiya yi lool mooy madhabu al imaamu abu xanifa lii la dee te wax la tamit <laughs> mooy waxu al imaamu Ahmad ibn Hanbal te lu bari ci Shafi'i yi rahmatullah alayhim xam nga waxoon nañ la imaamu Shafi'i comme imaamu Malik bële lañ waxoon quoi ne <clears throat> affaire bi fajar la waaye loolu lu ëpp ci Shafi'i yi ak ñu bari ci Maliki yi rahmatullahi alayhim te moom la al imaamu Tirmidhi ne lii moom moo lii mooy waxu yu ëpp ci borom xam-xamu saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum te loolu mooy waxu jumhur tabi'in al imaam Ibn Abdul Barr al andalusiyu rahmatullahi alayhi moom mu ne moom mi nga xamante ne moom mu ne mu ne wax ji nii moom la ku mel ni ci ñun ci maalikee yi ak ib al imaam ibn ak ñoom al imaam Arabi yi moom itam <coughs> loo loo loo loo waaw moom la wax mooy imaam ibnul Arabi lii la wax walla imaam ibn Abdul Bar dane lii mooy li ëpp borom euh, xam-xamu asar yi lii la ñu wax. walla te al imaam ibn Habib ci maalikee ak Arabi ak ñoom ibn Atiya ñoo ñëw. yépp lii la ñu wax lii mooy li nga xamante ne nag wax jii mooy bi gën a dëgër wallahu ta'ala léegi loolu mooy lan ñu ngi kon ci ñetteel bi kon gis nañ ñi nga xam ne dañ ne mooy fajar am ñu ne mooy tisbaar am ñu ne mooy tàkkusaan ñeenteel bi nag ñoom ñu ne lan mooy salaatul wusta mooy mooy julli li nga xamante ne nii mooy julli timis te loolu jële nañ ko ci ku mel ni ñoom Qabisa ibnu Duway bin rahmatullahi alayhi léegi juróomeel bi am ñeneen ñoo xamante ne nii non dañu ne non salaatul wusta non salaatul wusta mooy juróomi julli yëpp voilà mooy juróomi julli yëpp daa wax juróomi julli yi xaafizu ala salawaati yi daal di leen wattu ci julli yi juróom yi wasalaatil wusta rawatina mooy moom la ci jublu moom lay waxaat noonu te lool jëlee nañ ko ku mel ni Ibnu Umar muy muy soññi nit ñi ne leen na ngeen respecté julli yëpp léegi nag insha allahu taala kon nag.